qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam talaatatun laa yukallimuhumu allahu ta'aalaa yawmal qiyaamati walaa yuzakkiihim walaa yanzuru ilayhim wa lahum azaabun aliim shaykhun zaan wa malikun kazzaab wa aa'ilun mustakbir rawaahu muslim rahimahullahu taala al-aayil al-faqiir kon walillaahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bi ñu génn ñu ngi woon xadis ñu mujj woon gis moo doon xadis mille cinq cent cinquante suñu xadis bu njëkk ci tome quatre-vingt-un ci suñu sharab yi ci Riyaadu anhu bon bii passé njàngat leen gisoon ndax xadiis boobu dañ camoon jotaay yu wute ñaari mu ne woon waan abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayyuha nnaas inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba bokk ci xadiis yi gën a màgg ci lislaam alhamdulillah <coughs> comme ni ko al imaamul xaafidu an-Nawawi bi mu koy sara daal di wax tey war a jil xadiis yi ci tegu ñu ngi ci chapitre trois cent soixante-dix di baabul mansuuraati wal mulah tey ñu war a gis xadiis mille huit cent cinquante-deux biñ jàng léegi mu ne wa anhu mu ne xadiis bii mu ngi koy jële ci kim jële woon xadiis bi ñu génn muy sayyidina mawlana abu hurayra radiyallahu anhu annahu qaala nee rasulullah mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam salaasatun ñetta ngi ñetti nit laa yukallimuhumullahu yawmal qiyaama yàlla du wax ak ñoom bésu taxawaay ba wala yuzakkiihim te du leen setal ci bàkkaar yu yiis yiñ fa indi wala yanzuru ilayhim te du xoole jëmi xoole yërmande ci ñoom yàlla dañ leen koy dañuy leen di muur sax seen borom wujuhu yawma idin hmm? uh, kallaa innahum an rabbihim may idin la mahjubun voilà borom bi du leen xoole sax xoolu da leen di yiir boppam waaw waaw wala yanzuru ilayhim du xoole jëme ci ñoom de walahum te ñetteelu mbir dina leen ñel azabun mbugal alinguta mel ni ñu ne ko ñoo ñal la <coughs> mu ne shaykhun zan ki ci njëkk mooy mag moo xamante ne day njaaloo wa malikun kazzab ak buur boo xamante ne wala njiit boo xamante ne expliqué kat bu mag la mooy ab kàccikat la waaw nar rek ñetteel wa ailun mustakbir koo xam ne dafa ñàkk ba pare daal di rëy di rëy rëylu quoi ndax nit du rëy day rëylu mu ne xadis bi rawahu soloo na ko imam muslim di muslim ibn al al imam rahimahullah mu ne al ail boobu nga dégg ci xadis bi waa ailun mustakbir imaamu Nawawi ca suuf mu ne loolu mooy alfaqir mooy ki ñàkk xadis bi romboon gisoon nañu ko <laughs> xadis six cent euh, dix-sept yi moom ca bilaadul xaramayni lañ gisoon waaw Allahu akbar makkatal mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman midina <laughs> ala saakini afdalu salaatu wassalaam Euh, <coughs> moy am na deux bu ramadan bi ci ramadan bala woon am na deux ans <laughs> voilà am na deux ans ramadan bi la woon allah comme ramadan bi ñu nekk nga xam ne <coughs> tey mooy vingt-huit hein mercredi vingt-huit ramadan mille quatre cent quarante-quatre du mercredi mars deux mille vingt-six hadis boobu ñu ngi ko gisoon kon chapitre soixante-douze baabu tahrimil kibri wal i'jab buntu bi doon wax xaraamal gu xaraam bu borom bi xaraamal sariya xaraamal al kibri rëy rëylu wal i'jab ak yéemu sa bopp aaw sa bopp mu ne woon foofu six cent seize waan waan abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama qaal laa yanzuru allahu yawma alqiyamati ila man jarra sawbahu non 617 ma lu may wax ni 617 bi mooy bi mu noon wa anhu comme fii rek radiyallahu anhu annahu qaal qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam thalathatun la yukallimuhum allah wala yanzuru ilay yawma alqiyamati wala yuzakkihim wala yanzuru ilayhim walahum adabun alim waxoon nañ la dina ñaar mille huit cent cinquante-deux te gisoon nañ hadis yu ay la yukallimhumullah dajale woon nañ ko foofu bañ ko jëkkee gis walillahi alhamdu wal minna kon lépp lees ci waroon a wax ci hadis bi mooy romboon na foofu bañ fay dellu foofu lañ ko gënoon a yaatale sax même yeneen yi niroog moom yépp gisoon nañ ko foofu walillahi alhamdu wal minna voilà sujet divers la le cadre <laughs> buntu bi mooy euh, bi passé hadis biñ génnoo mu ngi doon wax borom bi teeg mu teey te du nangu lu dul lu teey waaw joxe ñu ci ay misaal fii nag mu ñuy wax ne euh, bokk na nag ci ñooñu nga xam ne borom bi seen dara teeyut fa borom bi mooy ñetti ñi nekk mag ba pare di njaaloo nekk buur boo xam ne kàcc ak koo xam ne dafa ñàkk ba pare kon walillahi alhamdu wal minna kanta hadis bi ci al imam an-Nawawi rahimahullah mu ne al imam muy hadis mille huit cent cinquante wa anhu radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sayxaanu wa jayxaanu walfuraatu wanniilu kullun min anhaaril janna rawaahu muslim rahimahullahu taala kon al imaamu alxaafidu nawawi mu ñëw kaat ak ñun ci xadiis bi mu koy jële baleeg sayna wa mawlaana abu hurayra même xadiis bi ci tegu <coughs> buñ paree ci bi ci moom la ko jëlewaat moo tax wa anhu wa anhu rek lay wax mu ne kon muy jële ci sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam de nee na sayxaanu fleuve la waaw ay fleuve lañ waaw wajayxaanu ay bëti ay kiiwu ndox la yu daw ay ndox yuy daw wa jayxaanu beneen bi di jayxaan ñaar ñetteel wal furaatu le frat wan niilu ak le niil yëpp day ndox yuy daw kullun yii yëpp min anhaaril janna ci fleuve bu yi lañ bokk mu ne rawaahu soloona xadiis bi muslimun al imaamu abul xuseyn muslim bunul xajjaaj rahmatullah alayhi Euh, léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que al imaamu muslim kese moo solo hadis bi ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhi daal di koy solo lu jiitu al imaamu abul husayn mu <coughs> al jannati wa sifati na'iimiha wa ahliha babun ma fi dunya min anharil janna mu ne hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba al-imam Muslim mu ne nettal nañu suñu sëriñ di Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Abu Bakr al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti al-asl gane àddina 159 génn àddina 235 rahmatullahi alayhi qala mu ne hadathana Abu Usama mu nekk ñu nett mooy abu di hamad ibn usama ibn zayd al-qurashi wa abu usama hmm, al-hashimi mawlahum al-kufi rahimahullah hmm. gane àddina cent vingt et un génn àddina deux wa abdullah ibn numayr abu bakr ibn abi shayba ci ñaari sëriñ la ko jële eh, non Euh, <coughs> waaw ci ñaari <coughs> sëriñ la ko jëlee alhamdulillah <coughs> ñett sax Abdullah mu ne wa Abdullah ibn Numayr dina la wax keneen wa Abdullah ibn Numayr ci ñetti sëriñ ma Abdullah ibn Numayr ibn Abdillah Abu Hisham al-Hamdaniyu al-Kharifiyu al-Kufiyu gane àddina cent quinze génn àddina cent quatre-vingt-dix-neuf rahmatullahi alayhi wa Ali ibn Musir keneen muy Ali ibn Mushir al-Qurashi kon ci ñetti sëriñ la ko jël Abul Hasan al-Kufi nekkoon qaadi Mawsil di Mosul <laughs> fële ci <laughs> bilaadul Iraqi ci nord bi <coughs> rahmatullahi alayhi génn àddina cent quatre-vingt-neuf kon ci ñetti sëriñ Abu Usama ah, Ubaydillah ibn Abdullah ibn Numayr ak Ali ibn Mushir ñoom ñëpp an Ubaydillah ibn Umar ñu jëlee ci Ubaydillah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn ah, Abu Usman génn àddina cent quarante-sept rahmatullah am na wuute ah, mu ne ha imam Muslim taxawal ma di la beneen càllale wa haddathana Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr muy doomu këli Abdullah ibn Numayr mi ko Abu Bakr bokk ci sëriñ ñi ko Abu Bakr ibn Abi Shayba jële kii nag doom la ko imam Muslim jële direct mu ne nettali nañu <laughs> Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr Abu Abdirrahman al-Hamdani al-Kufi génn àddina deux mu ne haddathana mais moom mu jël mu ne nettali na ko Muhammad ibn Bishr jëlewu ko ci baayam waaye ci ah, Muhammad ibn Bishr di ibn al-Farafisa ibn al-Mukhtar rahimahullah al-Abdi al-Kufi Abu Abdillah génn àddina la 203 rahmatullahi alayhi hmm? qaala mu ne haddathana Ubaydillah mooy al-Umari Abu Usman rahimahullahu ta'ala min ngi sànq fële an Khubayb ibn Abdirrahman mu jël ko ci Khubayb ibn Abdirrahman ibn Abdillah ibn Khubayb ibn Yasaf <laughs> Yasaf al-Ansari al-Khazraji Abul Harith almadani génnaat ne cent trente-deux rahmatullahi alayhi an Hafs ibn Aasim mu jëlu ko ci Hafs ibn Aasim ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi génnaat ne vers les années quatre-vingt-dix rahmatullahi alayhi an Abi Hurayrata mu jëlu ko Hafs ibn Aasim di Sayyidina Umar ibn al-Khattab Aasim bi doomu Sayyidina Umar moo ko jur rahmatullahi anil jamii an Abi Hurayrata mu jëlu ci Sayyidina Mawlana Abu Hurayra al-Hafiz ad-Dawsi radiyallahu anhu qaala rasuulullahi sallallahu wa sallam sayhaanu wa jayhaanu wal furaatu wan niilu kullu min anhaaril janna voilà hadis baago nii la ko al imaamu Muslim daal di soloowe léegi hadis bii mu des dañuy tuddal lan lay wax dañuy tuddal ay fleuve yoo xam ne ay ndox yuy daw yoo xam ne yu xam ci suuf fii la yore saa saa nañu yooyu. ci fleuve àjjana yi lañ bokk waaye léegi loolu ça veut dire quoi premièrement balaa loolu waa sayxaan jayxaan alfuraat niil ñooy lan eh, la ñaar yu mujj yi moom siiw nañu l'Euphrate et le Nil gis nañ ko fii eh, l'Euphrate alfuraat fii ci <coughs> eh, kii bi Riyad bi gis nañ ko fi bu yàggul waaw alfuraat ah gis nañ ko fi bu bu yàggul waaw Allahu akbar Allahu akbar mooy keroog hadis mille huit cent vingt-deux bi li nga xamante ne ci la yoneen saa sam naan la taqumu saatu hatta yahsira al-furaatu an jabalin min dhahab waaw yuqtatalu alayhi waaw kene saadu taxaw mukk lu dul euh, l'Euphrate muy ndox moom jaar jóge Turquie jaar Syrie ak Irak dem ba golfe euh, ba ca géeju euh, la mer du golfe wàcc foofale loolul ne génne ah boo xam ne ci woor la ñun ñi di farayante ku nekk naan ah, man ma man maay mucc <laughs> gisoon nañ ko foofu léegi wax ji mooy léegi dañ tàmbale xaan ak jayxaan waa ñoo ñooy naan imaam an-Nawawi rahimahullah ci al-Minhaj mu ne i'lam xamal ne anna sayxaana wa jayxaana gayra sayxun wa jayxun <laughs> waaw mu lay njëkk a mettre en garde kële dafa am sayxaan lay xadiis bi wax ak jayxaan mu ne gis nga lii ak sayxun de am na fleuve yu ñuy wax sayxun ak jayxun benn du yi du yi ah di sayxaan jayxaan alors que yee sayxun ak jayxun bokkuñu mu ne nag léegi ginnaaw bi mu la waxee lool ba pare mu ne la fa amma sayxaan wa jayxaan kantaan ak sayxaan ak jayxaan almadkuraani yu ñu tudd fii hada al xadiis ci xadiis bi alladaani huma min anhaaril janna yi nga xam ne ñoom ñaar ci dex àjjana yi lañ bokk fii bilaadil armen arménie mooy naan la arménie mu ne arménie la nekkan ah, voilà <laughs> fa jayxaan nahrul misisiya mu ne jayxaan mooy dexu misisiya wa sayxaan nahnu idna waaw mooy adna moom la wahuma te ñoom ñaar nahraani ñaari fleuve lañu azimaani yu mag jiddan lool akbaruhuma bi gën a ci ñoom ñaar nag mooy jayxaan mooy jayxaan mu ne fa hada lii huwa as-sawaab fi mawdi'ihima lii mooy lii dëgg ci fa ñu féete ah. Arménie lañ nekk <laughs> waaw mu ne wa amma qawlul jawhari léegi nañ wax imaam al nawawi li mu wax ba pare léegi ñun gaay yi cartographie nañ kii yi <laughs> ah, fleuve yi <laughs> la fii yoog fii mu ne wa <laughs> wa amma qawlul jawhari <coughs> mu ne kanta wax ji imaam al-Jawhari wax fii sihaahi fii ci sihaaam bi ne Jayhaan nahru Shaam ne Jayhaan mooy fleuve bu Shaam bi fa galat mu ne loolu ak juumte la aw wala boog annahu araada al majaaz wala boog bu mu jublu ji que ne bon sans figurer que ne min haythu innahu bi bilaadil arman que euh, dëkku Arménie la nekk waaye daa jege wa hiya mujaawiratun li Shaam comme que Arménie daa taqaloog Shaam waa xanaa <laughs> mu waxe ko noonu waaw xanaa loolu waaw loolu la voilà xam nga Arménie ci Turquie la bokkoon sinon mooy ni ñu suñu réew yi léegi quoi mais. <laughs> <laughs> après le gars yi ki kii waat mu am Arménie foofu hein mu ne Jayhan kon nag loolu xanaa mu jublu ci loolu mais moom kënee euh, bilaadu Sham la nekk loolu moom du loolu xanaa mu jublu ci ne daa jegeek moom mais Arménie la ne ah mu ne qaala al-Haazimi lii dëggal sama wax na rahimahullah sayhan nahrun inda al-Missisiya mu ne Sayhaan ab dex la bu nekk fële ca Misisiya te foofu ca Arménie Arménie la alhamdulilah qaala mu ne wa huwa ghayru Sayhuuna bokkul ak Sayhuun de bu leen ko jaawale <laughs> mu ne wa qaala saahibu Nihaayatil Gharib mu ne borom saahib borom Nihaayatil Gharib nee na Sayhaan wa Jayhaan nahraani bil awaasim inda al Misisiya wa Tursuus <laughs> waaw waaw mu ne moom nee na Sayhaan ak Jayhaan ñaari dex la ñu nekk ca awaasim fële ca missi si ak Tursus voilà mu ngi noonee <coughs> mu ne wattafaqu kulluhum ala anna jayhun bil waaw nahrun wara Xuraasaan inda Balx mu ne kanta jayhun bi nga xam ne bokkul ak lii ab dex la boo xam ne ca gannaaw Xuraasaan la nekk ca Balx ay dégg al Balxi al Baglaani ñoom Qutaybatu ibn Sa'iid ca Balx ca ca afghan ya foofu la <laughs> foofu nekk alors que jayhaan ci Arménie la nekk mu ne wattafaqu ala annahu xayra jayhaan tak d'accord nañu dëppoo nañ ko ne bokkul ak jayhaana mu ne wa kadhalika naka noonu sayxun xayru sayxaan sayxaan sayxun it bokkul ak sayxaan léegi nag mu ne law amma qawlu al-qaadi Iyaad kanta waxu al-imaam al-qaadi Iyaad al-Maaliki rahimahullah al-Maghribi bi mu wax rahimahullah ne haadhihi al-anhaar al-arba'a akbaru anhaar bilaad al-islaam fan-niilu bi Misr wal furaat bil iraq wa sayhan wa jayhan wa yuqaalu sayhun wa jayhun bi bilaadi xuraasaan fa hiya kalaamuhu inkaarun min awjuh waaw fa fii kalaamihi inkaarun min awjuh mu nekk anta imaamul <coughs> qaadi Iyaad bi mu ne li waxam ji mu wax nag ne ne ñeenti preuve yi ñu tudd ci yeneen saa saam tudd ci de ci ci hadis bi te ne euh, mooy bi ci gën rëy mooy yu mag yi ñaari ñeenti yu rëy yi ñoom ñëpp ci dëkku réew l'islam lañ nekk fan niil bi Misr niil Égypte la nekk waaw wal Furaat l'Euphrate bil Iraq Iraq la ne wa sayxun kanta say sayxaan wa jayxaan mu ne da dañ leen di wax ne ñaar yooyu moom dañ leen di wooy sayxun ak jayxun am nga wuti naag li ñëpp wax fële mu ne bi bilaadi Xuraasaan moo nekk ca bilaadu Xuraasaan mu ne nekk na imaamu Nawawi ne waxu imaam al-Qaadi bi nag nekk na ci rahimahullah al-Qaadi Iyaad al loo xam ne lu ñuy bañ la ci wàllu yu bari ahaduhuma qawlu al furaatu bil wa laysa bil iraq bal al <laughs> iraq la ne ah, ak boobu nga foog ne c'est la chose moo tax mu yoxli <laughs> parce que yow naan al jazira al jazira foofu ci iraq la léegi ci dëkk bi naan iraq voilà <laughs> waaw mu ne mais moom mooy mooy ku nekk bul ñëw di juger ñaaw nañu seen géographie ñoom niñ ko jàpp woon ak léegi ñu niñ ko jàpp nga bëgg a wax dañoo juum non waaw <laughs> loola <laughs> am ba des mooy al furaat bi ne daa nekk Irak mu ne loolu newul Irak bal huwa mooy li dox diggante gi digle bayna Sham diggante Sham ak al jazira voilà mu ne waxtaan beneen boo xam ne mën nañu waxam ji des na lu luñ koy dàqe mooy xaw wax jëm jëm ne qawlu sayxan wa jayxan wa yuqaalu sayxun wa jayxun mu ne loolu mu jaawale ñe yooyu ko quoi ne sayxaan ak jayxan dañ leen di wooy sayxun euh, ak jayxun mu ne fa ja'ala al asmaa mutaraadifa mu def ne tur yi ay synonyme lañ mooy bii mooy bii bii mooy bee mu ne walaysa kadhalika loolu nag dara lu loolu bal sayxaan xayru xayru sayxun wa jayxaan xayru jayxun littifaaqi naasi kama sabaq <coughs> mu ne yooyu dañoo bokkul sayxaan bokkul ak sayxun jayxaan bokkul ak jayxun comme ni nga xam ne noonu la ñi wala tuddal niñ ci dëppoowee léegi mu ne wa saalis beneen bu ñuy woo xam ne day wane ne waxam jooju dëgërul moom imaam al-Qaadi beneen wàll ñetteel rahmatullah alayhi anaw bilaadi Xuraasaan mu ne mooy sayxuun bele mu doon wax sayxuun yooy bilaadu xuraasaan la nekk wa amma sayxaan wa jayxaan bi bilaadil arménie bi qurbi Sham boobu arménie la nekk jege Sham alors que lele da ko sore wallahu <laughs> taala alam léegi nañ taxaw nit nii ci côté géographie bi tuuti kon mooy euh, euh, euh, léegi sayxaan ak jayxaan kon imaamu Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'a wax nañu ne euh, yooyu bilaadul arménie lañ nekk waaw loolu mooy euh, jamono jooju wax naa la ne arménie ci boppam turquie <coughs> turquie dañ ko jëlul ci biir turquie la bokkoon naa léegi lañ ko daggaat waaw mais teexul woon ñu xam ne fii arméniens yi fii lañ dëkk voilà mu ngi noonee mooy province Adana boobu foofu la Saylan nekk ak yooyu quoi en Turquie Euh, euh, euh, mu ngi noonee mu nekk ab dëkk boo xam ne bu ñu xam la waaw même dëkk ba sax province bi noonu la tudd léegi ci Turquie la bokk voilà mu ngi noonee wallahu ta'ala a'lam léegi fleur bi nag moo traversé foofu waaw fleuve de Cilicie la ko français yi di wax wallahu taala alam kanta waaji ki nga xamante ne moom mooy Jayhan <coughs> Jayhan voilà Jayhan moom tamit loolu imaamu Nawawi wax na la ne moom foofu la féete euh, moom foofu lañ nekk quoi waaw ak Sayhan <laughs> Allahu akbar léegi euh, euh, kon loolu en tout cas moo moo ci am sayxaan fële euh, <laughs> comme ni koy Imaam Nawawi wax léegi nag mu des al-Furaat bon moom mooy Turki la jóge dafa gudd muy lëfaat la ko kii di wax waaw nga ne ca montagne lay jóge ah daldi di wàcc di dem ah nga xam ne mu ngi jële sa source ci buhayratu waan ak jabalu les Ararat ci Arménien ci Arménie foofule ah jóge noon nag di continuer di dem ci Anatole yi foofule di dem di dem ah ba ni nga xamante ne nii ci lañuy jaare réewum Syrie traversé Syrie traversé euh, Irak daal di dajeeg Dijla bi nag bu ñëwee après day dajeeg la la la Dijla bi beneen fleuve bu Irak bi ah, ci euh, fi nga xam ne fa la ñuy euh, former chattul arabi nga xam ne après ci la ñuy sotteekoo nag ci lay sotteekoo ci xalijul arabi muy le golfe arabique bi nga xam ne moo nekk ci sud côté euh, ay Koweït ak yooyu quoi voilà loolu mooy li nga xamante ne <laughs> mooy ak ci sud euh, côté Basra noonu lay wàcc ca géej ga mooy l'Euphrate bi ca kaw lay jóge Turquie di jaar Syrie jaar noonu jaar biir Irak daal di wàcc ci géej golfe arabique persique bi euh, arabique persique daal di wàcc foofu <laughs> Allahu akbar Turki lay jaar Syrie Iraq kon ni nga xamante ne noonu lay wàcce ci alxalij al arabi ca Basra wala romb Basra soriwul foofu lay wàcc wallahu taala alam léegi Niil moom <coughs> le Niil il est connu waaw naaru Niil moom moom euh, dëkk yi mi parce que Afrique lay ci biir Afrique lay jóge Niil bi ci biir Afrique lay jóge ca ñi nga xamante ne mooy Tanzanie waaw ah Ouganda Rwanda Burundi jaar Congo démocratique Kenya Éthiopia jaar Érythrée ah, ak si euh, euh, Soudan après jaar fi nga xamante ne Soudan bu rëy bi Soudan sud ak Soudan normal bi gaa dañ leen dagg léegi ak Égypte terminé Égypte nag sànnee ko ci maire Méditerranée bi voilà kon loolu la mooy <laughs> moom noonu la kiiwee muy fleuve boo xam ne Afrique moom mooy fleuve bi gën a gudd voilà am na ñu naan ci monde bi mais am na yu ko am na bu ko gën a gudd quoi voilà <coughs> Nil moom bu ñu xam la waaw boo xam ne Ouganda Burundi Tanzania roo yëpp day robbu moom kii la bu yaatoo yaatoo yaatu voilà am na yi moom dañ koo xam bu baax le fleuve lañ koy wax <coughs> mais sa source euh, mu ngi jóge biir Afrique fële ca biir ci biir a biir euh, fa lay jóge ah, léegi kon loolu lu ama euh, solo la quoi léegi ginnaaw loolu Euh, <coughs> kon ñetti ñeenti fleuve yaa ngoog sayxaan wa jayxaan wal furaat wan niil yeneen saa saam ne kullun yii yëpp nag min anhaaril janna léegi lool lu muy tekki yépp ci anhaarul janna ki euh, kiiwu àjjana yi lañ bokk loolu ça veut dire ci dexu àjjana yi est mooy man fleuve niil bi may gis nii àjjana mooy àjjana la jóge nii nekk nii sayxaan jayxaan l'Euphrate yooyu àjjana lañ jóge nii ñu andi leen rek placé leen nii wala déet foofu nag la alhamdulilah waxu borom xam-xam yi nag daal di wuti al imaamu Nawawi bu continuer li ñu doon wax sànk bi ginnaaw bi mu leeralee sayxaan ah jayxaan fi ñu nekk yooyu yëpp tontu ci waxu imaam al-Qaadi Iyaad léegi mu ne rahmatullah ala aljami mu ne wa amma kawnu hadhihi al min ma'i al janna mu ne kanta le fait ci ndoxu àjjana lañ bokk dexi àjjana yi fa fiihi ta'wilaani dhakarahuma al qadi iyad am na ci ñaari ta'wil ñaari interprétation ñaari yuñ ko gise yoo xam ne al imam al qadi iyad rahmatullah alayhi tudd na leen mu ne benn bi anna al imana amma biladaha awil ajsam al mutaghadhiyatu wala awi aw al ajsaama annal ajsaama al mutaghadhiyata bima sa'iratun ila al waaw mu ne bu njëkk bi imaam al qaadi yaa tudd mooy que ne li ci yoneen saasam juddu lenn la du ne dex yooyu àjjana la mooy àjjana la leen jële placé leen fii non mooy que ne <laughs> liñ ci jublu mooy annal imaana que ne ngëm yàlla amma bilaadaha mooy dex yi nga xam ne ngëm yàlla ña fa dëkke nga dëkk dex yi dëkk ca wet ya foofule fañ ne gëm yàlla daf faa daj ña nga xam ne ñoo ko dëkke waaw waaw akbar te ngëm yàlla mooy li nga xamante ni nii mooy surtout bi nga xamante ne nit ki ci lay mooy yóbbu nit ki àjjana voilà waaw <coughs> léegi mu ne walla bokk ne mooy al ajsaamul mutaghadhiya al ajsaamul mutaghadhiya bi ma'iha que ñi dëkke foofu fële nga xam ne ci ndox moom moom la ñuy utiliser di ci naan di ci togg di ci def yooyu ñooñu seen yaram yi saa ira borom bi da leen di defal ci barkey ndox yooyu bi mu fi def que ni ñoom àjjana lañ muy lañu jëm lii mooy bu njëkk bi mu ne waxtaan yi ñett ñaareelu interpretation bi wa huwa al-asah imaamu ne rahimahullah lii nag mooy li gën a dëgg annaha ala zahiriha que noonu <laughs> mooy ni ko waxee nii noonu la waaw waaw këne mooy ndox yooyu noonu fleuve yooyu àjjana lañ jóge wa anna laha maddatun min aljanna te dañoo am matière boo xam ne àjjana la jóge te wal jannatu te àjjana maxluuqa lu ñu bind la mawjudatun lil yawma inda ahli sunna instant bi àjjana ñu yàlla bind na ko mu ngi fi waaw <coughs> léegi euh, mu ne waqad zakara tudd na muslim imam muslim fii kitaabil iman ci téere ngëm yàlla bi fi hadith al isra ci hadith al isra anna al furaata wan niil ak niil bi yaxrujaani dañuy génn min al ci àjjana waaw mu ne wa fil Buxaari nekk sa imaamul Buxaari min asli sidratil muntaha kene ci cosaanu mooy sidra ga biim goo gële garab gu nga xam ne mooy déytal ba foofu lay jóge kon lii al imaamu al xaafidu rahimahullahu taala rahmatan waasi'a daal di wax léegi euh, <coughs> léegi nag mu des mu des euh, yeneen loo xamante ne nii boroom xam-xam yi dañ koo wax ci wàll wi waaw loo xam ne boroom xam-xam yi euh, dañ cee wax ci wàll wi que ne mooy bon <coughs> est mooy fleuve yi nii waaw fleuve yi nii ñoom <laughs> ci àjjana lañ bokk loolu mooy lan loolu mooy ana loolu mooy lan rek lan laay lan dong la tekki <coughs> loolu euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daal di ciy wute nag waaw waaw <coughs> daal am ñoo xamante ne euh, dañu ne comme euh, al imam <laughs> <laughs> al-Qurtubi <laughs> Abul Abbas boroom al-Mufhim moom dane eh, eh, nii la ko waxe zahiru hadha al-hadith anna wa madatuha mu ne li feeñ ci hadith kene cosaanu dex yi seen cosaan ak seen matière ci àjjana la jóge waaye du mu mu ne waaye nag wa yahtamilu mu teg ci mu ci teg ba pare na wa yahtamilu an yakuna al-murad annaha ah, tashbahu wala tashbahu boog anhaaral janna fi uzubatiha wa barakatiha mu ne wala boog mu ne lenn la ci jublu mën na nekk tamit que ne du du du loolu que mooy day daan niroog <coughs> dexu àjjana yi ci neexaayam yu ñu neexe di tëm tëmi ndox mu tëm tëmi ta neex la waaye barke bi nga xam ne moom lañ am waaw <coughs> am nag après bon dàq na nag le fait que sori le wax ji naan ke ni wala wa abadu min hada ihtimal mu ne bi gën a sori ci yëpp mooy euh, euh, euh, naan peut-être que ne an yakuna al murad bi daal moom imam al qadi imam an toxal ci imam al yaat bu njëkk bi kene kene yàlla dafa sax kii muur nga xam ne ñoo dëkke foofule waaw dëkk yooyee daal di fay dotteeku kene nga xamante ne mooy yaram ya nga xam ne ñoo koy ñoo cay dunde di ca naan ke seen mujj mooy àjjana mu ne loolu moom dafa sori waaw moo tax kii <laughs> al imaam al al hafiz ibn Kathir moom dafa jàpp ne deuxième bee la mooy lan kene mooy daa niroog euh, kii yu àjjana yi dexu àjjana yi ci neexaayam ak barke ba ci nekk loolu la lu dul lii moom du loolu waaw <coughs> moo tax mu ne ci al bidaaya wan nihaaya mu nekk anna al muraada daa mel ni daal li muy tekki li ci borom bi jublu li ci yoneen saa jublu ci hadis yi wallahu nag a'lam borom bi nag moo gën a xam kene anna hadhihi al-anhar tushbi tashbahu ah tushbihu hmm? dañuy nirool anhar al-janna fi sifa fi safaiha wa uzubatiha wa jarayaniha mu ne lii daal mooy li nga xam ne loolu amaana mooy li loolu la ci jublu kene day niroog dexu àjjana yi ci ni ñu selle ni nga xamante ne noonu la ñu neexa ak daw mu ne wa min jinsi tilka fi hadhihi sifaat wa nahwiha <laughs> yu mel noonu le nag dañ koy fekk seen melo ci yii nii ah, comme ni nga xamante ne mu ne comme ni imaam wax beneen xadis bi xadis boobu xam ne imaam at-Tirmidhi moo ko solo wéral ko yoneen saa sallam ne al ajwatu min al janna que tàndarma ajwa ci àjjana la jóge waaw mu ne loolu <laughs> moom mooy lan mooy day niroog loolu moom xam nañ ne ajwaay Medina jii du lañ ko jële teg ko fii mu nekk nii non affaire bi ma du loolu mooy kon dañu ci xam ne ne kon day niroog li nga xam ne mooy ñamu àjjana la lay wax tàndarma àjjana loolu lenn kese la mooy tushbihu samaral samaral jan samaral janna loolu kese la voilà la annaha janna tekkiwul ne ajwa yi gis nii di mais àjjana lañ ko lañ ko witte mais ci toolu Medina yi la voilà <laughs> wala mu am boo xamante ne ajwa boo xam ne ajjana noonu la tudd comme nag pomme ni ngay amee pomme fii waaw nga dégg alxuraan di wax naan dinañ fa am faakiha ak yooyu te faakiha yooyu muy wax yu bari ñun xam nañ tur bi fii mais bokkuñu mu ne loolu <coughs> waa loolu ndax fa inna la xissa ndax li ñu laal da di ko yëg di ko xam nii gis ko ah yushadu bi xilaafi daalika day wute ne du du ne dañ àjjana lañ ko witte di ko indi fii loolu xam nañ ne gaa yi koy bay fii ah <laughs> kon loolu la kon fa ta'ayyana anna al muraada ghayru kene kon nag lii day leer ke kon liñ ci jublu kon manu la nekk ke ne yii nii mooy lañ jóge rek ñu sampaleen fii voilà mu ne noonu qawluhu sallallahu alayhi wasallam wax comme wax jëne li nga xamante ne mooy sibiru yaram wuy metti tàng jër ci tàngooru àjjana boobu nga xamante ne nii tàngoor wu jër bu boobu bi jóge aj safara fa la fa la jóge waaw fa abriduha na ngeen koy seddal bil ma ay ci ndox waaw yooyu yëpp tekkiwul ne waa ji li ko dal biir safara lañ jële ab tàkk ta ab tàngoor ñëw sotti ko waa ji léegi mu feebar am si biiru quoi <laughs> waaw <laughs> waaw <laughs> mu ngi noonee waaw mu ne wax hakaza na ko noon hadhihi al anha dox yi ñii yeneen saa sam tudd ah jay sayxaan jayxaan niil furaat yooyu man ba'uha fa ñuy jóge seen source mushahidun min al loolu mën a dem la fekk ko ci suuf si comme niñ la wax ne niil ca biir e, grand lac ya la jóge Afrique ca suuf foofu da ngay ñëw gis ne fii lay balle loolu lu ñuy gis la voilà <laughs> comme yeneen yit voilà <laughs> waaw te lu mel nii <laughs> imaam Ibn Hazm moo loo xoon ci al-Muhalla moom <laughs> waaw mais hadis bii di wax anhaari ak hadis bi naan yonent saa salaam bayna bayti wa minbari rawdatun min riyaadil janna mu ne laysa ala ma yadunnuhu ahlul jahli min anna tilka <laughs> anna tilka rawda <laughs> qit'atun munqati'atun min al janna wa anna haadhihi al anhaar muhbitatun ah min al janna hada batilun wa kadib li <laughs> anna allaha ta'ala yaqulu fil jannati inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tasma'u la tasma'u fiha wa la tadha <laughs> fa hadhihi sifatu al janna bila shakk wa laysat hadhihi sifatu al anhar al madhkura wa la tilka ar-rawda wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yaqulu illa bil haqq fa sahha anna kawna tilka rawdati min aljanna innama huwa li fadliha wa anna as-salata fiha tuaddi ila aljanna wa anna tilka al-anhara <coughs> li barakatiha udifat ila aljanna kama taqulu fi al-yawm at-tayyib hadha min ayyam aljanna wa kama qila fi ad-da'n innaha min dawabi aljanna <laughs> wa kama qala alayhi as-salatu was-salam inna al-jannata tahta dhilal as-suyuf fa hada fi ardil kufri bila shakk non imam Hazm maa ngi yokk sab saq bi imam Hazm rahimahullah Abu Muhammad rahimahullah <laughs> al Muhalla la ko doon waxe quoi imam Ibn Hazm <laughs> la wala quwwata allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala wa sahbihi wa wala amin mu ne mais <laughs> imam Ibn Hazm daal léeg-léeg gi dañ wax rek <laughs> mu ne eh, ñaari xadis yi mooy xadis bii di wax sayxaan jayxaan eh, furaat beeg niil bi ci eh, dexu àjjana la bokk ak xadis bi naan yeneen saa sanaan sama diggante néeg bi ak sama minbar bi jardin la ci jardin àjjana yi mu ne loolu lay sa nekkul comme ni nga xam ne moom la ko waa réer ñi daal di <laughs> ñu réer ñi xamuñu daal di jàppe ko waa <laughs> këne benn dog la boo xam ne ajjana lañ ko jële dog ko daal di ko fay teg moo nekk noonee foofu yeneen saa salaam ci rawdoom bi diggante néegam bi ak bi te tey mooy diggante fiñ ko denc moo doon néeg Sayyidatu Aysa ak rawdaam bi mu ne loolu moom comme ni ko ñu xamul ñu réer ñu jàpp waaye tamit di jàpp que ne dex yi nii ajjana lañ wàcce lañ leen wàcc indi fii mu ne loolu moom neen la <laughs> te te te nar la <laughs> ndax borom bi tabaraka wa a nee na ci àjjana moom nee àjjana ba mu suñu maam Adama dane ko te nag mooy warloon naa la te man nga lekkal di fi lekk doo xiif te doo rafle waaw waaw te dee leen naan ah, ak yooyu yëpp mooy lam ko mooy di yow foofu xiif amu fa rafle amu fa yooyu amu fa quoi voilà mu ne lii mooy e, meloog àjjana ci loo xam ne amul sikki sàkk mu ne te leer nañu ne waaye dex yi boo ci naanee après doo màndi di bu ku ci naan dootoo mar waaye loolu xam nañ ne du loolu waay <laughs> mu ne waaye rawda boobu it ne yoneen saa sam naan diggante néegam bi min bi yaakaar nga ne moos àjjana bërëbu àjjana dëgg dëgg lañ dagg indi fii mu ne te e, e, ndawal yàlla saa salaam du wax lu dul dëgg lépp lu mu wax dëgg la lépp lu mu wax dëgg la waaw kon nag day mu wér que ne kon rawda yi kanatil minal minal na kon loolu mu wax noonu lenn lay mën a tekk innama huwa li fadliha ngëneel gi nga xam ne moo nekk foofee ak julli fa da lay yóbbu àjjana waaw kay yaa ngi mel ni yaa ngi nekk ci dox ci loo xam ne ci àjjana la ndax fa la la jëme waaw waaye it bu dee côté dex yii ñoom sayxaan jayxaan furaat ak yooyu kene yooyu ndax barke bi ci yàlla def moo tax bu rëy ci lañ ko askanale Euh, tofale ko ajjana comme li ngay waxe rek ci bés boo xam ne dafa teey mais ah li araab yi waxe ne lii de bés bu moom min ayyaamil jannati bésu ajjana yi la comme loolu kese la ak comme ni ñuy waxe naan ad-da'nu mooy euh, gàtt gi euh, daa bokk ci li nga xam ne mooy dawaabul janna li nga xam ne mooy gàtt yi nekk ajjana waaw ak wax ji yonent saa sallam ne innal jannata gis nga tax tahta zilaalu suyuf mu ngi ci ronu Euh, jaas yi foofu la àjjana nekk te yu bari xare yi ci dëkku yéeféer yi la doon amee est dëkku yéeféer yi foofu mooy àjjana waaye yow ca suufu jaas yi nit ñi foofee loolu ñëpp xam nañ ne loolu loolu loolu yoneen saa salaam jubluwu ci eh, loolu te pourtant moom zahir yi la quoi mooy ñoom <laughs> kaddu yi ni ko yeneen saasam doon waxe noonu lañ ñoom loolu mooy seen affaire quoi noonu lañ koy jàppe waaye dane loolu fii nag loolu daa mënula dox fii foo jaar mooy mbir yi koy tawil waaw waaw moo tax <laughs> te pourtant moom yooy da ko da koy bañ quoi moom affaire yi daanaka lu ñëw rek ni ko yeneen saa saa waxe lañ koy jàppe zahiri yi moo tax gisoo ca wàllu ndox ma waaw yeneen saa salaam ne bu leen tuur ci ndox <laughs> ba pare ni ci jàpp <laughs> laa yabulanna fil ma'i ad-da'im alladhi la yajri moom mu ne bul bul tuur ndox ci ndox moo xamante ne dafa tag te dawul moom mu ne boo ko defee ci kaas nag sotti ko ci bokk lu loolu garawul ndax <laughs> tuur ndox direct la jox mais fii moom <laughs> mu ne mukk loolu manu la tekki loolu parce que xissi yan <laughs> la xam ne yoneen saa sam jublu ci loolu waaye yow en tout cas daal wallahu taala alam ñu bari nag ñenn ñi dañoo ne daala zahir yi comme l'imam An-Nawawi wax ne bon non non loolu ñu ko waxe noonu la mooy yii nii dex la yoo xam ne àjjana lañ jóge waaw borom bi indi leen fi mais ça ne veut pas dire que bu ñëwee fii après caractéristiques yi imaam al ki kii ibn kii ibn Hazm di wax que ne ndoxu àjjana yi boo ci naanee doo dootoo màndi yooyu euh, dootoo mar ba faw loolu yoru ko fii voilà mooy seen cosaan moo jógee àjjana mais tekkiwul ne moom ci boppam mooy cosaan la àjjana lu jóge voilà wallahu léegi nan la ko yàlla defeek loolu loolu yàllaa loolu ñun mbir la yoo xam ne yeneen saa moo ñu ko xabaare mu wér tukkee ci moom mi nga xamante ne laa yantiqu anil hawa du wax ci bànneex in huwa lépp lu wax illaa wahyun yuuhaa xaal dul ne borom bi moo ko wax yi ñu gëme ko ni mu ko waxe maa <coughs> alayna illaa tasdiq wala <coughs> ñun li ñu war mooy dëggal ak wommatu kanta nakalaak numook euh, luñ bët yooyu noonu lan lay deme loolu euh, fa nakilu hada ilma hada ila mawlana allahu azza wa jalla loolu dañ koy bàyyeeg boroom bi tabaaraka wa taala mi ko def jottaleel ko yonentam di ñu ixtibaar nag di xool ndax dañuy nekk di jéem xalaat naan non loolu naka lay nekkee waaye yaa jëy dex waa janaana lay nekk suuf loolu yëpp mbir mi wax ju du loolu wax ji mooy est na tukki na ci yonent saa sallam wala déet ñu ne la waaw kon ñaan ñu ne la ay eh, ci loolu la même bu dee suñu multi xel bu ko jàppul it suñuy xel ñoo feebar nañ dem yóbbu leen hôpital ñu defar leen muy hôpitalu alquran ak sunna ñu faj leen moo gën ñu nekk fi di jéem a polémique ci yoo xam ne xamuñu ci tus yoo xam ne liñ nar a reere suba rek xamuñu ko kon nag di polémique ci yoo xam ne ñun li ñu war mooy as-sama wa ta'a ah <clears throat> ma dama qad anil mustafa salawatullahi wa salaamu mooy dégg ak topp fekk loole wéri na